wama kunta tatluu min qablihi min kitaabin wala taxuttuhu biyamiinika idan lartaaba almubtiluun bal huwa aayaatun bayyinaatun fi suduuri alladiina uutul ilm wama yajhadu bi aayaatinaa illa adh-dhaalimuun ci ñaari laaya yi di ñaar ñeent fukk bi ak juróom-ñett ak ñeent fukk bi ak juróom-ñeent ci la ñu yemoon fi muy wax na yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoo woon laata ma lay jox téere bii doon bind ak sa loxo doon ko bind ak sa loxo te manoo woon liir manoo woon a di liir te manoo woon di bind benn téere ci sa loxo di bind sa loxo bu doolu xawoon ne kon ne neenalkat yi muy yahuud yeeg gaa yi mel noonu dinañu gën a dolli si ki sàkk ci li nga indi loolu mu ne wal balli am ba des mooy aayaatun nay laaya ya bayinaatun yu leer yoo xam ne maa ko def ci xolu ñi nga xamante ne nii dënn ñi nga xam ne ñoom laa jox xam-xam wamaa yajhadu da du nekk nag di tey weddi bi aayaatinaa ci laayay borom tabaaraka wa taala lu dul ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ne nii a az-zaalimuuna way bokkaalekat yi tooñ seen katu seen bopp yi léegi lii ñu ngi woon ci masalaam li nga xam ne mooy est-ce que yonent bi alayhi salaatu dëgg la manu loon a bind bu njëkk comme ni nga xam ne noonu la ko borom bi waxee waaye est-ce que muy génn àddina est manoon naa bind moom alayhi salaatu wassalaam te manoon naa liir loolu waxoon nañ la boroom xam-xam yi jumhuurul ulamaa en tout cas ci boroom xam-xamu fiqh yeeg gaa yooyu noonu li ci ñoom dañu ne ak mufassiruna yi rahmatullah alayhim dañu naan moom mënul woon a bind de façon mënul woonu bind mënul woon liir te ñoom fi ñu tegtaloon mooy aaya bii la ñuy tegtaloo waaye tamit ni loolu dafa continuer moo tax mu nekk li nga xamante ne koo xam ne mënul a bind mënul liir te moo jàngal mooy ki nga xam ne xam-xamu ñiy bind ak ñiy liir ñépp ci moom lañ tukkee te moo leen jommal mooy alquran yi mu fi indi façon xam-xam yépp la ci borom bi dëxëñ te moom ku ko joxoon téere bi ne ko liiral du ko mën a liir te ku ko bindoon turam sax du ko man da comme ni ko niñ ko gisa woon ci sulhul Hudaybiya keroog ci trêve yooyu ci ci accord yooyu ñoo Quraysh kon ni mu nee ci Sahihayni ci hadith Sayyidina al-Bara radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi am ñeneen ku mel ni ñoom al imaamul Baaji rahmatullah ak ñeneen ñoo xam ne dañu ah kay a mënoon a wane mooy ci xadiis yooyu noonu ngay wax noonu yu sayyidna al bara am na ci boo xam ne ci riwaay imaamul buxaari rahmatullahi alayhi dafa wax ne yonent bi alayhi salaam bam ne sayyidna ali loolu moom moo jël kubi bi aywa bindal bindal boppam ta xawul woon a ñu ne loolu bu mënul woon dañ ne moom moo jël téere bi daal di bind quand même kon loolu day wane ne moo bind te tamit am na riwaay ay xadiis yoo xam ne moom la ñuy tegtaloo yoo xam ne yonent bi alayhi salaam da doon wax ñoom sayyidna Muawiya ak ñooñu nga xam ne radiyallahu anhu ñu ko doon bindal wahyu bi di leen wax ñuy bindee yenn xaraf yi di ko le mooy yenn baat yi ni ñu koy bindee yoo xam ne day wuuteek arab ni ñu xam ni ñu koy bindee mu leen koy dicté naan nii ngeen koy bindee ak xadiisu dajjaal bi bi muy wax ci masiixu dajjaal di wax naan kaaf mooy ci daa nekk diggante ñaari bët yi kaaf ak faa ak raa nga xaman kaaf faa raa wala lu mel noonu kaaf faa raa nga xam ne muy kaafir nga xam ne ñépp ku mu nekk ku ko mën ku mën a liir dina ko liir ku mën de liir di nga ko liir bu keroogee boo gisee masiixu dajjaal ñu ne yii nii yépp day wane ne loolu moom mooy manoon na ko kon ndax bu ko manuloon nan lay dikkee lu mel noon waaye à vrai dire nag ne mooy nettali yooyu yépp di wax naan yonent bi alayhi salaatu salaam da doon wax waa bu dajjaal bi moom loolu wér na moo tax ñële njëkk ñi dañ ne loolu xool mooy moom ci boppam yeneen pare saa saam nee ku mën liir bu keroogee dina ko liir ku mën de liir dina ko liir kon loolu la jeex na borom bee ko kaa alif faa loolu noo ciy nekk bu ko defee mu ne lool ku mën a liir dina ko liir ku mën de liir it ko liir kon lool kese la léegi nag ñële nag dañ ne loolu day wane ne kon manoon naa liir parce que mënoo ñëw di ëppale nit ñi naan leen bindal kaaf wala kii ak yooyu ñoom ñu ne non hadith yooyu nag di wax naan da doon wax ñi nga xam ne ñooy bind wax yu bi bindee leen ko nii loolu hadith yooyu boo ci seetee par benn benn benn seen càllale yëpp dañoo am problème ñoom loolu nag moo tax loolu daal moo tax affaire bi loolu la mooy loolu mooy masala mi noonu xamante ne ñenn ñu ëppal ñi nag dem bay wax naan dañuy takfiir al imaamul baaji wal iyaadu billah naan yéeféer la lan moo tax muy wax loolu loolu mooy vraiment seenu ñàkk xam dëgg koo xamante ne imaam la min a'immati diin bokk ci imaam yi gën a mag ci imaamu Maliki yi shara imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri yu Naysaburi bokk ci biddeewu l'islam yi nga naan kooku yéeféer la parce que masala bii mais yonent suñu borom li mu wax fii dafa leer dane avant nekkoo woon la waxoon laata ma la koy bind ma la koy yónnee alxuraan bi mënoo woon a lire te mënoo woon a bind waaye léegi possibilité mu man ko après mu ngi fi kay la mais dafa nekk loo xam ne ab totem la buñ teg ne lii la par force am na boroom xam-xam yu dëgër yoo xam ne ay nitu yàlla yoo xam ne dañ ne yonent ma saa saa na bind kay après loolu mënoon na ko comme ni ko al imaamul baaji rahmatullah alayhi wax mooy masala xilaafiya la même bu dee ñu ëpp ci boroom xam-xamu tafsir yi dañ naan mënu ko am na ñeneen comme niñ la tuddal noonu këneem koo ne moom manoon na ko loolu nag mooy masala wuute la kenn manu cee ñëw naan diw li mu wax du nii nar ko cee weddi ci wàll nar ko dugal naan yéeféer la loolu walla iyaadu billaah nan na ko nit mën a waxe parce que nit ñi dañoo nekk ñoo xam ne ay fanatique dañu am benn benn masala mooy loo xam ne xilaaf ya la wuute la yow kiy gis lee boroom xam-xam boo xam ne mat na li mu doon gis lu wuuteeg loolu nga teg ko fu leer yow nga ñëw euh, respecté li nga xalaat rek neel man ñu ëpp lii lañ wax lool laa gëm waaye te loolu laa jaamoo sama boroom que ne manu ko woon waaye ku ne manoon na ko jarul nga koy merek loolu ndax li ñu wax tamit mooy xel yaru na ko tamit li mu wax ci xadiisu Seydina al Bara boobu ci biti zaahiru xadiis bi loolu la wane que moom moo jël mbir mi ba Seydina Ali ne ñu mu a ko wan ma ko mu bind fan nga ko bind mun ne ko waaw ñu ne way waaw ba mu ko ko wanee boobu après ci la ko borom bi jox xam-xam bi mu mën a bind ba ba waa ji ne xawul woon a mën a bind kon wallahu ta'ala a'lam suñu boroom tabaaraka wa taala ñu tàmm ñu continuer kon fi ñu waroon a yem mu ne wa qaalu ñoom yéefér yi muy muy juróom fukkeelu laaya bi mu ne wa qaalu ñoom yéefér yi ñu ngi naan lawlaa unzila alayhi aayatun min rabbi yéeféru màkka yi nag dañ doon wax naan lawlaa moo lu tere woon unzila ñu wàcce woon alayhi ci seydinaa muhammad mi alayhi salaatu wassalaam aayatun ay mandarga yoo xamante ne nii yu mel ni yonent yi fi jiitu woon ñun yooyu lañ bëgg quoi mooy gis nga yonent xam ne dañ doon indi ay comme Seydina Salih génn ci montagne bi benn gëléem waaye ay Seydina Nuux comme yu mel noonu ñun yooyu lañ bëgg waa lan moo ko tey mu indi yu mel noonu léegi suñu boroom tabaaraka wa ta'aala ne qul wax leen ne innamal aayaatu gis ngeen laaya yi ngeen ma laaj mandarga yi ngeen may laaj yooyu noonu nga xamante ne nii yooyu indallahi fa borom bala ne bu leen foog ne man Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam man lay neex rek loo xam ne mooy jóg ko di ko def parce yi yéen koy wax déedéet du demee noonu borom bi man nekkuma lu dul jaamam moo may wax bu ma nee indil aaya génneel ma ko moom moo koy def bu boobaa duma ci man dara damay gërëm li mu def ak li ma digal ma def ko waaye du man yéen wax ngeen kese ngeen ñëw ma def mooy comme bañ ko woowee rek wër ko naan ko waaye gis nga suñu dëkk bii dinañ ko gis ci suuratul euh, suuratul furqaan insha allahu taala ñoo gën a wow dëkk léegi dañoo bëggoon ak suñu xeer yi nga soppi ko mu nekk li nga xam ne ay wurus waa ñu xam ne yàllaa yónni mu ne leen man borom bi indiwuma loolu taxumaa jóg li taxuma jóg mooy da leen woo ngir ngeen jaamu ko moom kese léegi nag yu mel noonu lay wax ne gars yi dañ doon wax naan moo lu tax moom bu dee yonent la aayaatu nay mandarga yu leer lépp ci mbiru àddina la loo xam ne ñoom dañ ciy jóge nekkaale riche loolu lañ bëgg aayaatun ay bayyinaatun yu leer fii la léegi nag ñu ñu naan loo indiwul moom loolu min rabbihi bok ay ndax lu tax wàcce wuñ coom aayaatun min rabbi qul waxal innama dëgg dëgg-dëggal aayaatu gis nga laaya yi miracle yi inda allahi fa boroom bi la nekk de wa innama man mii nag seydinaa muhammad nekkuma alayhi salaatu wassalaam innama li am ba des ana man nadhirun kat laa mubiinun bu leer awalam yakfihim suñu borom nag di leen tontu ne awalam yakfihim waa ñoom waa màkk ñii xanaa moom doy leen annaaka ne ñun anzalna alayka alkitaaba ñoo wàcc téere bi da alquraan ci yow yutla alayhim ñu leen koy nga leen koy jàngal ñu leen koy jàngal guddeek bëccëg mais lool doy leen ci kawtéef loo xam ne tabaraka wa taala quand même lañ leen di dégtal di leen ko dégtal tous les jours du matin au soir guddeeg bëccëg mais lool moo gën a rëy ñu defaloon la àddina bi yëpp d'un clin d'œil nga xef xëppi gi sa kër yépp nekk or nekk àjjana mais yow déglu di mooy gàddu borom bi di agsi ci yow moo ko gin a garaw foofu waaye loolu xam nga ne mos mooy ngir ñu xam ne waaye ku xamul xamul tous inna fi daalika suñu borom ne nekk na ci loolee muy laaya yii di tukkee ci man ma koy yónnee Seydina Jibril di ko andi di la ko andil nga leen koy dégtal wallahi nekk na ci loolee la rahmatan yërmande gu rëy rëy rëy wa zikra ak fàttaliku la goo xam ne moom laa leen jox yéen xeetu Seydina Muhammad li qawmin sallallahu alayhi wa sallam ñeel nit ñi nga xam ne yu'minuna ñoo gëm mooy ñii lay jariñ kantaa ñeneen yi dañuy jàpp ne non ndax mu'jiza bi gën a rëy bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ji taxoon yonent bi saa saam doon leen bañ a indil lool ñu naan ko soppil ñu suñu suuf sii xeer yi montagne yi lañ bëgg nga def wurus parce que yonent bi saa saam dafa xam ne ña ko laajoon ñu njëkk xeet yoo yële ba leen ko borom bi defalee ñu weddi ko borom bi da leen a mbugal ñoom ñépp loolu nag la doon bañal waa Makka loolu la doon bañ na gis nga bu defoon loolu lépp montagne wallahi Abu Jahl Abu Lahab duñu deñ di nekk ay yéeféer te bi mën naa mbugal waa Makka loolu la leen doon bañal moom mooy mi nga xam ne rahmatul muhda radi a salatu wassalaam mu ne qul wax leen kafa doy na billahi ci borom bi tabaar tabaaraka wa taala bayni sama diggante man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na baynakum ak seen diggante shahida ci seede borom bi doy nañu seede mooy lim ma digaloon ma nekk xuppaatekat bu leer ci yéen ëndil leen bataaxal bi def naa ko te borom bi doy nañu seede yàlla mu mooy ki xam maa fi samaawaati mboolem li nekk ca samaan yi wal ard ak suuf yi ne walladiina aamanu bil baatili kantaa ñi nga xam ne neen lañu gëm muy seen yàlla yi ñuy jaamu nga xam ne neen la sur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 alhamdulillahi rabbil alamin